bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa qaala alladi najaa minhumaa waddakara bacda ummah ana unabbi'ukum bi ta'wiilihi fa arsiluun kon suñu boroom di wax ci laayaab ñeen fukki ba ak juróom mu ne kon wa qaala bi nga xam ne kon ci la firikatu gént ya wax firawna ba di buurub Égypte ne ko ñun kat lii manuñu ko firi de é eh, ndax lii kat njaxasi ngént la wa qaala mu wax nag alladi ka nga xamante ne nii najaa moom de moo rëccoon minhuma ca ñaari jeunes ya nga xamante ne nii ñaari booy ya nga xam ne ñoom la nekkaloon ca biir prison ba ko ca rëccoon te mooy ki doon defaral buur ba li nga xamante ne di ko nandal sàngara moom nag mu daal di fàttaleku mu wax wa dakara mu fàttaliku daal di fàttaliku mbiru Seydina Yuusuf ni waa man prison ba ma newoon yii am naa fa benn waay boo xam ne ci suñu koosu lii bi su ko ñu bokkaloon ak xam man a firi gént mu fàttaliku banda umma ginnaaw ab biir mooy tuuti dafa far bi buur bi waxee gént gi fas firikatu gént yi ne moom manuñu ko moom xalaat ne i xelam dem ci Seydina Yuusuf loolu lay door a fàttaliku ne ka ko ne woon sax boo demee nga fàttali ma si buur bi mu ngi koy door a fàttaliku lool nag ci mbiru boroom bi la loo xamante ne nii moom moo ko bëgg woon noonu ngir bàyyi wax Seydina Yuusuf alayhi salaatu wasalaam ca kaso ba léegi nag léegi nag bi mu waxee nag bi mu fàttalikoo tuuti mu ne buur bi ana man unabbi'ukum yéen son altesse son auguste le grand pharaon man de unabbi'ukum yoo tax mu mu wax ko en pluriel voilà mooy le vous de de majesté bi nga xam ne ngir màggal ni naan yéen naan waa yéen de sang bi yéen yéen yéen te fekk yéen kenn ngay wax voilà mu ne ko naan man unabbiukum man demaa leen de xabaare bi ta'wilihi ki firi gént gii nan lay firi mbo maa leen koy wax fa arsilun le waaye nag gaa yi xaw mu wax leen lu leer bu leen yaakaar ci man de waaye fa arsilun jox jox leen ma laisser passer buur bi yow Firawna bi yow sama sang may ma may ma laisser passer ma jóge ci palais di dem bu ma demee dinaa la wax ku gént gi li muy firi léegi nag ñu daal di koy jox laisser passer mu dem ca saase ndax buur bee soxla ah si le grand pharaon xam nga ne moom bu doon tey fa mu bëgg a dem kooku la mu bëgg a dem ndax moo yitteelu buur bi dañ koy dóoral ay cortège yoo xamante ne nii motaar yi dar ko gars yi kii kay mu yët ci limousine yi kay ñu ñu ñu jëm ñu ñu ne ah kan kan lañu escorté ndekete yoo le commis le commis de <laughs> du roi <laughs> mooy waa ji nga xam ne <laughs> moo moo yor mbiru li buur bi naan moom lañu escorté mu mel ni buur noonu di dem nag léegi nag bam agsee mu ne Yuusufu bu doon tey moom noonu lañ ko gaa yi doxale waaye daal ba mu waxee loolu ne fa arsiluun ay wayoon ni leen ma kon jox leen ma laisser passer may leen ma ma dem yuusu buur bi may ko mu dem yuusu ba mu àggee nag mu ne ko yuusufu eh yow demaat ca kaso ba dégg ak see kay xam nga ne moos kooku kenn du ko taxaw taxawloo naan ko looy defaat ci kaso bi yow doo fi duggee ak kan moo la fi non kooku laisser passer am day leer te da lay leer ni dañ koy booleeg ñoo xam ne ay garde lii mbiru buur naa du mbiru yambar yooyoog mbiru tappale ay mbiru amateur ah non lii c'était le grand égyptien bu kenn yaakaar lu wuteeg loolu laa wax nii laa wax kon nag gaa ji agsi nag bi mu agsee mu ne Yuusuf bu ba gisee Seydina Yuusuf tête à ñu nekk ñoom ñaar kese mu ne ko Yuusufu eh yow Seydina Yuusufu alayhi salaam ayyuha siddiqu yow mi nga xam ne yaay ci dëggu voilà aftinaa man nag dama lay ñaan ngi la laaj aftinaa waay waay leeral ñu waaye te daal di ñuy leeral fii sab'i baqaraat ci loo xamante ne gént goo xamante ne nii juróom-ñaari nag simaanin yoo xam ne yu duufa duuf la yàquluhunna mu ngi leen di lekk sab'un yeneen juróom-ñaari nag yoo xamante ne nii yu yooya yooy la taloof wa sab'i sumbulaatin gis ne da ba gént gi ba léegi juróom-ñaari gub yoo xam ne xudurin yoo xam ne yu wert la yoo xam ne ñoom li leen lekk ba jeexal leen wa uxaru ak yeneen mu gis gis yeneen gub yoo xam ne yaabi saatin yoo xamante ne nii yu wow kongu la laalli bu ko defee boo ma xabaaree ci lii arji'u ma daal di dellu ila naasi ca nit na rawatina ca pharaon ca ña nga xam ne mooy mbooloo mi laallahum bu ko defee ya'lamuna ñu xam lii li muy lii nag bala ñoo jàll Seydina Yuusuf di teg di di di di tontu fii lañ la doon wax ne la suñu boroom dinañu wax kat moo fi di ci biir saar bi nga ne ma haa maa ngi doon xaar mbaaloor nga bëgg a wax ma ne la waaw waaw déglul li waa ji wax bi mu ñëwee te bu dul woon noonu suñu boroom dina ne lii nii noonoo mooy yuusufu ayyuha siddiq mooy as-siddiq boo amul darajatu siddiq ya de toute façon yow firi gént ko voilà mooy ñi ko man dëgg dëgg dëgg tax ñuy wax siddiq ya mooy façon ñoom Seydina Abu Bakar yooyu radiyallahu anhum ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci daraja jooju ñoo fa àgg mooy ne ñi nga xam ne dañoo topp ci yonent yi sa salaam rëkk te gaay loo xam ne mooy dañoo sell ci biir nekk ay koju yonent bi alayhi salaatu wassalaam jeex ci li nga xam ne mooy seen boroom tabaaraka wa taala façon yooyu nga xam ne sunnaa leen di yëngal moo leen def loo ne ñoom moom bu ñu dalee moom sunnaa tax bu ñu yëngoo sunnaa tax lépp amul dara lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam li jàngale ñu xam ko lu dul lu mu gën a gaawe lañ a rafete moo tax yonent xam ne mooy seen sang la mu waxoon ba mu waxee ne moom day ragal moom du amul dara muy dégg ci yonent bi alayhi salaam lu tukkee ci moom lu ñu war a def loolu da koy gaaw def ndax day ragal fitna daal di koy dal ndax suñu boroom wax ne fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim mu ne da koy gaaw def bu dee lu muy teral day gaaw mu gën a gaaw bàyyi ko ndax day ragal te moom mooy ki mu doon as-siddiq ar-rajulu thani deuxième personnage ci l'islam bi lépp après yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ndax damay ragal lii suñu boroom wax noonu këne fal yahdar na def attention laa wax alladina ñi nga xam ne yuxaalifuuna ñoom ñooy wute an amrihi ci mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndigalam bi tereem yi wallahi na faire attention ñi nga xam ne ñooy wuteek moom ndigalam ak tere ak yi nga xam ne moom la def leen lii nga ñëw def la contraire ci tayef mu ne ñooñu nañ def attention lan moo leen di dal an tusibahum fitna mu daal di leen dal fitna al fitna moo gën a garaaw mi naa xam yi ba moo gën a garaaw rey ndax lan mooy sa diine la yàq mooy li nga xam ne ak shirk kéefër mooy lekk mu di nga mujj dee nekk yéefër wala yaazu billah aw wala bokk waajoo di wute ndigalu yonent bi alayhi salaam sunna yonent bi alayhi salaam ci maa tey te loolu nag sunna boobu waxuñu ko sunna bi nga xam ne mooy ko def lii lii farata lii sunna la non mooy yoon yu ñu fi teg rëdd ko yi mooy lii l'islam bii loolu la mooy amru rasulillah alayhi salaatu wasalaam bi ko suñu borom yónnee nag def attention kooku di wuteeg moom fitna daal ko wala azabun alim mbugal moo xam ne mu tarata jaar la ko borom di tabaaraka wa taala man nag bu dee siddiq mooy wax loolu loolu dañuy tracer lenn rek mooy ne lii mooy yoonu siddiqiya képp koo dégg ñu naan la waa ji di ko ñoddi la ay ay ay daraja te moo gën a mën a rey sunna moo koy tey waxuma loo xam ne xamu ko voilà ndax nit foo man di toll am na lu la man a raw loolu mën naa nekk. mais ma ci siama ci tayef ngay rey sunna di rey ay farata kooku moom du toute façon bu ngeen ko ko waxee da ngeen koy tuumaal da ngeen koy jiiñ loo xamante ne sori na nekk ko kon ñi mën a firi dëgg dëgg gént mooy siddiqi yu nay ñi nga xam ne dañoo àgg jeex daal di nekk ñoo xam ne dañoo dëggu seen digganteeg seen borom digganteeg yonent bi alayhi salaatu salaam ci kóllëre gañ jëloon ak seen borom bam ne neen alastu bi rabbukum qaalu balaa est ce que duma seen borom ñu ne aha kay kóllëre ñàkk te duñ ko dindi ak luñ nekk ñoo xam ne dañoo dëggu ci seen lépp seen wax seen jëf seen xaal seen lépp ñoo ñoo mën a firi génn dëgg-dëgg même ñooñu gis nga Seydina Siddiq radiyallahu anhu xadiis boobu nekk saxiix ne ko acca waa firi léegi muy firi ba pare mu ne yonent bi alayhi salaam ko am na loo ci jub am na loo juum léegi nag mu ne ko maa ngi waat yàlla kon wax ma li nga xam ne moom laa juum mu ne ko bul waat waaw waxu ko dara loolu noonu nga gis même moom keroog ba muy firi gént ko suñu borom yonent bi alayhi salaam nee na asabta am na loo xam ne jub na am na loo xam ne am na njuumte léegi nag loolu noonu mooy day wane ne kon même siddiq bi loolu mën naa am loo xam ne problème des fois gént pour walla rek ni mu grave ni mu nekk loo xam ne du du loo xam ne eh, waaye dafa simple noonu ku tëb rek ñu ne day firi gént déedéet nit man naa seetlu lool te du ko man du ko man du tout voilà boroom de leer la bu yàllay def ci xolu nit ki ubbil ko façon xam-xam yoo yële ay xam-xam la yoo xamante ne boroom boo koy def ci xolu ko soob léegi yonent sallallahu ne ko kon am nga loo loo jot am nga loo xam ne juum ci léegi nag loolu noonu par exemple ku mel la Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh borom borom borom mooy te sëriñu borom al Ibris mooy marocain boobu ta sëriñu mooy mooy turandoowu maam Abdul Aziz si radiyallahu taala anhuma moom mi muy wax ci loolu dane ci téereem boobu taalibin bi al Ahmad ibn al Mubarak Cheikh Ahmad ibn al Mubarak radiyallahu anhuma mu ne moom moo sëriñ bi ne Cheikh Abdul Aziz Dabbagh ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu li taxoon mu juum ci lenn la parce que leeru yonent bi alayhi salaam bi mu doon contempler la ndax dafa newoon ci hadratu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy dafa nekkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu mooy musaahada ko contemplation ak gi mu doon fee ci géej yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu nga xam ne yii yëpp xam-xam yooyu yëpp ci moom la ne mooy moom looloo ko préoccupé woon moo ko gënoon a préoccupé ba moo ko muuroon lenn li moo tax lenn li bi mu ko waxee léegi lenn li mu juum ci mu ne waaye gis nga bu doon ne Seydina Abu Bakar dañ ko koo laajoon beneen yoon pare foo xam ne moom moom rek ka ne woon wala bi yonent bi aleyhi salaatu salaam génnee àddina ñu laaj ko ko mu ne comme di ngeen dégg ay xam-xam xam-xam ci affaire boobu li taxoon mu parce que daa am leer gi mu tiimoon moom lam ci doon xool moo ko gënoon a préoccupé te moo daloon lu mel ni Seydina Souleymane alayhi salaatu wasalaam lii may wax nag maa ko ci yokk que ne Seydina Souleymane keroog bi muy contemplé kii fas yi ba ni nga xamante ne après tàkkusaan jàll loolu mooy nekkul woon ci ay ay ay ay ay ay yooyu ay affaires yu yëfi àddina yooyu rek non non non da doon contempler jamaalu borom bi nga xam ne moom la def ci fas yi moo taxoon nag mais bam ba hatta xat bil xijaab ba daal di jant bi dugg ba moom euh, yëgu ko ndax mu ngi doon contempler lële mais loolu mooy dañul woon xolam ndekk contact direct ak boromam tabaaraka wa taala sauf que lële la doon xool ba lii raw ko mooy ci leer a concentré woon ci leer gi côté bële mooy fi ko borom bi di ko feeñe yooyu façon yooyu fa la doon contempler du ko xool bu baax ba lële rëccu ko loolu moo tax nag muy rëccu loolu ne woon jaaralaat leen ma li nga xam ne fas yi as-saafinaat al jiyaad yooyu comme ni ñu ko gisoon wallahu taala alam lii lépp pour wax la ne la gént ñoo ñoo ko mën a firi loolu moo tax ñu mel noon dañ koo man te surtout mais ñi ko man dëgg-dëgg sax léeg-léeg dañuy moytu naan moo tax même moom Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaagh radiyallahu anhu doon na wax taalibeem bi yenn yi doon na ko wax naan bu ko bu moom ko ko laaj na ko laaj lu ne waaye côté gént bu mu ko laaj lu tax parce que loolu mooy ne te moom àgg na fu mu koy firee moom mi na kaana mi na siddiqiyin moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dara da siddiqiya àgg na moom Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaagh te pourtant da doon moytu doon wax taalibeem bi na koy laaj lu ne ba mu des lool voilà affaire bi loolu la kon nag loolu rek dina la wan boo gisee réew moo xam ne tele yi lañuy ñuy ubbi rajo yi ñu naan di woy fay firi gént yorub téeréem ak yooyu mooy calamité bi ci ne beneen mbir boo xam ne bëgg nañ koo leeral mooy kantaa téere boobu ñu naan moom la Seydina Muhammad ibn Sirin ndax moom it ci ñooñu la bokkoon radiyallahu anhu taalibe ñoom Seydina Anas boobu radiyallahu anhu nga xam ne mooy ne téeréem boobu ñu naan lool moo ko bind ngir ci wàllu gént moom moom bindu ko wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa Salama ibn Uzaama Muslim alhamdulillahi rabbil alamin